ñuy sopp ñi nga xam ne ñoom ñooy contrarier di weddi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam moo tax walaa yunsaru doyee su dimbali kaafirun ab yéefér ala mu'minin ci kawub jullit loolu bokk ci point yi nga xam ne moo nekk ci saxiifa boobu ba léegi côté bii côté jullit ñi rek lay rek la mu ne jullit ñi nag ñoom ñépp ñoo yem devant ñoom ñépp a yem moo tax wa inna mu ne wa inna dimmata allahi waaxida yujiiru alayhim adnaahum wa inna almuminina baaduhum mawaaliya baadin duna annaas mu ne nag mooy paktu yàlla bi benn la mooy yàlla digganteem ak julli julli nii moom ñoom ñépp benn la benn li nga xam ne mooy li ki gën kawe ci ñoom am devant la loi moom la ki gën a suufe am amul ñu naan comme li yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne innama ahlaka bokk na ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moo alakoon ñi leen fi umam xeet yi leen fi jiitu woon mooy asharif bu reeku tedd la am yax bu rëy comme niñ koy waxee ci ci biir dëkk bi ci société bi bu dee moo sàcc ñu daal koy bàyyi bu dee nag ab daif la koo xam ne ci bas échelle sociale bi la nekk aqaamu alayhi hadd ñu daal di koy teg ten bi nu mu gën a metti yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni déedéet ñoom ñépp ñoo yem yujiiru alayhim adnaahum ki gën a kawe mbalaanum sutura am moom la ki gën a suufe am ñoom bokk al mu'minina gis nga ci yeneen xadis yooyu moom ñu wér la ñu ngi ci saxiix tatakaafa'u zimmatuhum wa tas'a tatakaafa'u zim ñoo yem benn ñoo yem ñoom jullit wa yas'a bi zimmatihim adnaahum ñoo yem te ñi dina suufe boo nekkee jullit moom jeex na amatul privilège ñu naan diwa jiite kon am nay privilège déedéet yéen ñépp a yem devant la loi charia bi yéen ñépp ci yem ñépp ci yem bu président sàccee dañ koy teg daanu sàcc si c'est avéré le lambda sàccee ñu teg ko même peine amul benn luñ ciy xool di ci wàññee yokk ndax kii way diw ah, ah. loolu mooy li nga xam ni loolu la lislaam xam te loolu la alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale kon loolu mooy li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def muy boo seetloo muy ñeenti point yu am solo yu jëm ci jullit bi ci njëkk mooy que ne ñoom li ñu nekkoon waa Quraysh jullit ñi jóge Quraysh ak muhaajiruuna ak ansaar yi ñoom ci li ñu newoon bale lislaam di ñëw ci la leen lislaam bàyyi te mu nekk lu baax jàppal loolu mooy ne ba ci léegi suñu dëkk yi moo tax al-aadatu muhakkama muy dox ba léegi règle boobu buñ ñëwee par exemple ci wàllu sëy ci dëkk ñu gis ne dëkk bi en général jigéen ñi buñ leen di maye jigéen ñu jànq yi buñ leen di maye vingt mille la ñuy joxe vingt mille francs mooy can gi wala soixante-quinze mille buñ demee euh, jigéen gi ñu may jigéen gi benn waay ñu am problème ci can gi mooy ne ku nekk d'accord nga ne ndaw si nee na man joxaguñ ma sama can waa ji tamit d'accord na ne waa joxaguma ko léegi nag mais ñaata la can gi toll ci lañu wute kii ne ndaw si ne man un million la ma waxoon waa ji ne ah non man soixante-quinze mille laa la waxoon ñu ñëw devant le juge bi du xam nga kooku bu ñëwee lan da koy àttee juge bi day xool jigéen ñi am âge yu ndaw si ci dëkk bi mu dëkk est-ce que ñoom ci naka buñ leen di may tollu sëy ñu leen di may ci lan lañ leen di may ñaata la ñuy joxe comme dot comme can bu ñu xamee lool loolu les juge bi naan lii mooy li nga xam ne comme que ñi tolloog yow ci sa âge te ñu leen di may ñëpp lii la kon yow loolu ngay am sa un million bi dañ koy teg ndax waa ji nee na waxul loolu comme que nag loolu la li leen di àtte mooy qaida boobu al aadatu muhakkama loolu nga gis ne day dox ba léegi kon mu ne loolu muy point bu njëkk ci li ñu ne woon ci lu baax mu bàyyi leen ci ak ni nga xam ne noonu lañu doon ndàmpaaye di ndàmpe seen ñi nga xam ne ak ñi nga xam ne dañoo leen a rayal dara wala boog tojal leen tuural leen seen bët wala lool waaye tamit nga gis ne ci biir point boobu mu dugalaale ci lu am solo mooy ne du bàyyi kenn en rade bàyyi benn jullit mu nekk ci problème yoo xam ne ay detak yooyu ñu koy seetaan ndax ñépp benn lañ innamal mu'minuun dëgg-dëgg jullit ñoom yi neen kese exwa ñooy ay mbokk te mbokk nag bu dee dëgg la mooy lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mooy li nga soppal sa bopp bala ngaa gëm dëgg-dëgg mooy nga soppal sa bopp ku jullit soppal sa bopp kon bu nee ci dem nga mën ngeen man koo dimbali dangeen di def benn kees walla yu mel noonu walla ngeen dajale daal di koy dimbali laa yatrukuuna mufrahan baynahum an yutuuhu bil ma'ruf fii fidaa'in awaq damay résumer point yi jëm ci julli mi ba pare deuxième point bu am solo mu ne julli ñu ñoom ñépp ñooy yem benn loxo lañuy doon ci képp koo xam ne dafa beew bokk ci ñoom jullit ñi même bu dee doomu kenn la ci ñoom waa jooju troisième point bu am solo mu ne pactu yàlla envers jullit ñi benn la li yàlla tëral atte yi mu teg julli ñépp ci yem te tamit mu ne wal mu'minuuna ba'duhum mawaliya ba'd duna naas jullit ñi ci seen biir ñoom ñooy ñi nga xam ne ñenn ñi ci ñoom ñoo yor mbiri ñeneen ñi ñooy ay alliés ñooy benn lañ ñoo bokk mbir wóllif ñeneen ñi wóllif yéeféer yi wóllif ñu dul jullit waaw léegi lii xam nga way na al qadiyatul walaa'i wal bara muy point bu am bu capital ci shari'atul islamiyya ci pas-pas loolu sax ci xaay ci pas-pasu jullit mooy al waraa'u wal bara pas-pasu jullit mooy ni nga xamante ne nii noonu ngay jàppe ki sa mbokku jullit ak nu couleur am man mel nationalité bu mu man am dëkk bu mu man di nekk lu mu man am ci alal ak lu mu man ñàkk lu mu raf am ci taar ak lu mu ko man di ñàkk nga jàpp alwalaa u jàppoo nekk benn téewante jàppante comme seen bopp ku nekk ci ñoom waaye albara contraire lool ak ñi dul jullit muy doo séq ak ñoom yooyu ñu naan walla man sama meilleur ami nga dégg ku naan la man jullit laa mais sama meilleur ami ab chrétien la loolu aarun wanaarun washanaar kooku e, xam nga lum kooku vraiment honte la gàcce la ci kiy wax loolu ndax vrai jul vrai xarit jullit lay doon comme yow mooy ne ñëwul jullit li ñu ne du la neex manulaa neex ndax newuñ ci li nga xam ne loolu la leen yàlla sant ñu def ni ngay jàppanteeg ñoom ñooñ ngay deñe ci mbiru seeni mbir ñoom ndax gis nga lu am solo la nit ñi nag surtout jamono yi ñu nekk booy wax ñu bëgg yooyu bu ko kenn wax ah non non non ça c'est seen sectarisme ndax nit booy dugganteeg moom xoolal gaa yi nga xam ne dañoo am ay copains yoo xam ne du ñuy julli te ñooñ di naan sàngaraak yooyu gis nga yooyu yépp même bu dee début ba dañ ko moom lañ mas a bañ léegi déranger leen ndax lan ba pare ñu commencé jël seen comportement seen so colin xoolal ñun suñ dëkk yi koo ci gis mu ngi bëgg a mel ni un occidental ci solin ci waxin te seen sol ko bu dee surtout jigéen ñi dara baaxu ci ay moo tax xoolal suñu mbedd yi gël suñu mbedd yi loolu fuñ ko jële lu dul baraa deñ googu ñu waroon deñ ci ñoom dexaluñu ko léegi nag ñu taxaw di kaa di di di jooytu waaye mœurs yi dafay yàqu léegi moom aada yi yàqu na lépp yàqu na gone yi amatuñ kersa bu ñu doxaloon al qadiyatu al wa walaa wal bara loolu du am te loolu fu bari la jaar jaar ci film yi ngay seetaan dem ba miim seeni yi ñuy def ba garaawatul fóonante ci mbedd yeeg foo di ko gis sax garaawatul ci yow ndax yàgg nga koo gis ci télé bi sol lu gàtt day dem ba dootul garaaw décolleté yooyu yépp ay kiiwu dënn ci biti loolu lépp dootul garaaw yeel ci biti garaawatul ndax danga koo tàmm ndax lan boo deñoon ci ñooñu nga foog ne loolu doon nga ko def nga dem ba mujj gi yéen koy gën a man sax ñoom yi waaw akbar waaye nag l'islam waxuñ ne nga deñ ci ñoom mooy bul séq ak ñoom jàmm déedéet yonent bi alayhi comme ni ñu koy gisee point bi ci tegu ginnaaw jullit ñi nii dafa def ay accord ci même këyit gi ak ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ñu dund ci jàmm mooy ñun duñu siq lépp lu jëm ci wàllu ay jëfin yoo xam ne day laal si diine ak say jikko loolu duñ ci ànd ak ñoom jamais waaye nag bu dee li nga xam ne mooy dëkkandoo àq yi nga ko yoreel koy matal moo tax mu ne laa yanhaakumullah an alladina lam yuqaatiluukum fi ddin wa lam min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsituu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin boroom bi subhaanahu wa taala ginnaaw ndax suuratul mumtaxana lépp qadiyatul walaa'i wal baraa jàngale li ma wax nii muy jàppoo jullit ñi war a jàppoo seen biir contraire loolu dox seen diggante ñi dul jullit loolu lay traité saar boobu ba mu jeex loolu rek lay wax mais bi nga xam ne ci la indee deñ ji jullit ñi war a deñ ci yéeféer yi complètement ak jàppoo gi ñu war a jàppoo waaye mu ne buur yàlla nag ñim naan ngeen deñ ci ñoom completement bu leen am ak ñoom dara loolu tekkewul que ni ñoom ñëpp la mu ne laa yanhaakumullah buur yàlla nag terewul ngeen am ay relation yu baax relation cordiale anil naakum anil ladina lam yuqaatilukum fi diin terewuleen ngeen am ak ñi nga xam ne xeexuñ leen ndax diine ji ngeen nekk xeexuñ leen ndax ay musulman xeex nag du jël ay arma rek di dóor waaye guerre communicationnelle guerre culturelle sociale yooyu yépp ñu nga xam ne duñ leen def loolu ñoom dañoo neutre bàyyi leen ak ni ndax xam nga loolu da ngay gis euh, yéeféer yoo xam ne noonu lañ mel ñoom dañu naan ñoom gëmuñu l'islam dañu naan mais en quoi sa dérange en quoi ça dérange jullit ñi di am seen jàkk mais grawul nañ leen bàyyi ñu julli seen julli nañ leen utal ay jàkk suñu église yi ngay gis ñenn ñi naan mais église yi bu dee kenn newatu fi nañ ko transformer def ko jàkk jox leen ko ban problème la mais kooku est-ce kooku di nga ko jàppee ak ki nga xam ne moom moo le na non seulement doo fi amee doo fi jullee mais sa dëkk ba nga nekk doo fi am ja dëkk ba nga nekk boo fi naree doxal charia doo ko fi doxal est-ce que kooku bu jàpp nga ne benn la déedéet moo tax borom bi ne du ñooñu laa leen tere laa yanhaakumullah buur yàlla terewu leen an anil ladina ci gaa yi nga xam ne lam yuqaatilukum fi diin xeexuñoo yéen ndax diine ji ngeen nekk te génnewuñ leen expulsé leen seen dëkk yi ndax yéen li ngeen doon ñëw coloniser seen dëkk yi ñi deful loolu kay ci ñoom te xeexuñ leen ñooñu yàlla nee na terew ma leen ñooñu de an tabarruhum ngeen di jëf ak ñoom njekk bil birri ci njekk ngeen di jëf ak ñoom njekk da leen defal njekk di jëflante ak ñoom njekk wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg ci seen alal yi di leen dimbali léeg-léeg buñ ko soxlaa ngeen jox <gasps> jël ci seen alal yi di leen dimbali ndax kat inna allah buur yàlla yuhibbu dafa sopp al muqsitin ñi nga xam ne ñooy dagg ci seen alal yi di dimbali ñi nga xam ne seeni mbokk lañu mbokk nit nit nit même bu dul ne ñooñu du julli moo tax gis nga allahu akbar hada huwa al lii mooy al qist mooy maanute kon lool ñoom ñi benn lañu ci kaw képp koo xam ne ci seen biir ak tooñkat la ñoo yem ci kanamu li nga xam ne mooy luwaay contrairement ak ñi nga xam ne mooy ma wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'du duna nas fii la ñëw mooy jullit ñi lenn li ci ñoom ñooy lan ñooy kilifaay ñooy ñi méngoo mbiri ñeneen ñooy ay alliés contre euh, wëlif nit ñi léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di continuer ci biir ginnaaw kon gis nañu côté bi nga xam ne moo jëm ci wàllu biir jullit ñi mooy pierre bi nga xam ne mooy deuxième biñ la wax ci fondation wu dëkku l'islam bi deuxième bango mooy régir na relation yi nga xam ne mooy dox diggante jullit ñi mënula ñàkk ci société léegi nag mu jàll ci ñetteel pierre bi nga xam ne ñetteeru xeer bi nga xam ne moom lañuy teg ci tabax boobu mooy relation ak yéeféer yi rawatina yahuud yi yi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne <clears throat> moom alayhi salaatu wassalaam ci këyit googu wa innahu man tabi'anaa min yahuuda fa inna lahu nasra wal uswata ghayra madluumin wala mutanaasirin alayhim wa inna silmal mu'miniina waaxida mu ne li nga xam ne moo jëm ci wàllu juif mu ne wa innahu man tabi'anaa min yahuud koo xam ne topp nañu ci juif yi nekk suñuy alliés ñun jullit ñi ah kooku fa inna lahu nasra wal uswa kooku de yahud boobu juif boobu ànd ak ñun mooy des nekk juif ci diineem waaye mu ànd ak ñu nekk ay alliés kooku de lahu nasra ñeel na ko dimbal goo xam ne ñun ñoo koy dimbali bu amee problème ñun jullit wal uswa waaye tamit ñooy yemoo di partager li nga xam ne mooy suñu dund nourriture ak yi nga xam ne dañ koy soxla pour dund dañ koy partager ak moom bokku kook moom ghayra mazlumin wala mutanasirin alayhim ñooñu topp ci juif yi am nañu ndimbal te ñooy yem ak li ñuy ravitaillement bi ñuy def suñu ci biir dëkk bi ci wàllu dund ñoo ci yem Allahu akbar ghayra mazlumin nañu xam ne ñoom juif yi ku ñu ci topp kenn du la tooñ amul benn jullit bu am droit di la tooñ wala mutanasirin alayhim te tamit kenn du dimbali kenn benn jullit te jullit ñi amuñu droit di dimbali ñoo xamante ni nii dañuy dal juif yi jullit ñi di leen dimbali déedéet wala mutanasirin alayhim Allahu akbar loolu mooy premier li mu wax ci wàllu juif yi mu ne bi mu waxee lool mu ne wa inna wa inna alyahuuda yunfiquuna ma'a almu'miniin maadaamu muhaaribiin mu ne beneen point te juif yi ñoom dañuy dépasser ak jullit ñi jullit ñi ñu ngi leen di xeex mooy dañuy jël seen alal di dimbali jullit ñi bu dee ne jullit ñi dañoo leen nekk ñoo xam dañ leen a song attaqué leen ñoom dañ leen di dimbali ndax loolu la accords yi wax loolu alqaasim ibn salaam abu ubayda alqaasim ibn salaam euh, ibn salaam rahmatullah alayhi mu ne loolu day wane ne ci kitaabul amwaal ci riwaay yooyu bi mu ciy def ta'liq yi commentaire yi mu ci def que ne juif yi buñ masoon a participer après bu julli ñi gañee daa am lu ñu leen doon jox kon ndax duñ leen ne participer leen ci seen alal ci suñu xeex après ñu bàyyi leen noonu mooy dinañ leen jox minimum li nga xam ne moom lañ ci defoon kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne juif yi dañuy dépenser ak jullit ñi fekk jullit ñi ñu ngi leen di xeex mu ne wa inna yahuuda bani awfin ummatun ma al lil yahuudi diinuhum wa lil muslimiina diinuhum mawaaliihim wa anfusihim illaa man zalama aw wa asim fa innahu laa tuubiru illaa nafsa wa ahla bayti loolu mu moom ba léegi beneen point moom alayhi ci saxiifa bi mu ne wa inna yahuuda bani awf mu ne juif waa bani awf yi li mu wax nag ci bani awf moom la wax ci ñeneen ñi ne wa wa inna li yahuuda bani najjaar wa bani alxaaris wa a wax ñoo ak bani jusham bani aws bani saalaba ak bani ñoo ñépp ñoo li waa yahuudu bani awf yi yem ñoo ñoo ñoo yem mooy lan ñoom ummatun ma'al mu'minin dañ leen di jàppe comme ñoom jullit ñi benn lañ mooy ne dañuy ànd ak loolu tekkiwul ne ñoom ñoo bokk benn communauté boo xam ne comme ñu naan euh, xam nga umma baatu umma dafa am ñaar euh, ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ummatul da'wa ak ummatul ijaaba yonent bi alayhi salaatu salaam bu naan nii xeet yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñaari façon déggin moo ci am mooy dégg bu njëkk bi moo gën a large mooy képp koo xam ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam feeñee ba àddinay tukki nga xam jullit nga kurul jullit kooku ci xeetam nga bokk ñooñu mooy umma bi nga xam ne xeet bi nga xam ne communauté bi nga xam ne ñoom mooy ummatu daawa ci ñoom la yàlla yónni muy wooleen loolu moom yéeféer beeg jullit bee japonais beeg indonésien beeg brésilien beeg mexicain beeg kipchoa euh, beeg waa ji ana atapaskin beeg ñoom ñépp ñoo ci yem zimbabwéen bi ñoom ñépp ñoo ñépp nga gëm ak nga ñàkk gëm ci xeet yonent mi alei saatu salaam nga bokk mooy xeet bi nga xam ne ci ñoom la yàlla yónni leen ngir mu woole loolu mooy bi gën a laar mu am nag beneen beneen bi boobu ñoo gën tuuti mooy ummatul ijaaba mooy ñi ko nangul mooy jullit ñi te boobu moom la alxuraan naan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen dangeen a mas a nekk yéenay xeet wi gën wu génn ci nit ñi boobu mooy ñi ko nangul mooy jullit ñi la ci u jublu bu nee nag fii wa inna yahuuda bani awf ak ñeneen ñi ummatun ma'al mu'minin mooy benn communauté lañ ak jullit ñi mooy ñoo bokk lépp ci accords yi yi leen régir ñooy bokk lépp ci jàmm lañuy nekk ku nekk nekk ci li nga ne moo tax mu ne lil yahuudi diinuhum walil muslimiina diinuhum yahuud yi dañuy nekk ci seen diine alhamdulillah dañuy nekk ci seen diine di jaamu comme ni ñu ñoom seen diine sant waaye walil muslimiina diinuhum mooy jullit ñi tamit nekk ñoom ci seen diine moo tax léegi boo déggee ñu naan la gaay dëkk jullit bi day tere dañuy tere yéeféer bu fa ne wala boog l'islam nga dégg ñu xamul dara di tuumaal lislaam naan l'islam de moom moom du nangu ku nekkul jullit ci yëpp dëkkam hada kadib loolu kàcc la yonent bi aleyhi salaatu madinatul munawwara bi mu sampee foofu état boobu jullit ñi dañ doon dëkk ak ñeneen ñu dul jullit waxuma la ay juif rek waaye ay mushrikuuna yoo xam ne ay polythéistes lañ mu ngi nii walil yahuudi diinuhum juif yi ñoo ak seen diine jullit ñi tamit ñu ngi ak seen diine naka noonu mawaalihim wa anfusihim naka noonu accords yi ñi nga xam ne ñooy seen alliés lañ ñoom juif ak seen bopp tamit benn lañ moo ñoo yem ndax mawlal qawmi ci ñoom la bokk comme li alayhi salaatu wassalaam waxoon euh, bam des illa man zalama lu lul nag koo xam ne dafa tooñ wa asima mu def bàkkaar am ku mu tooñ jalgati bu boobaa nag ah kooku kenn du ko bàyyi noonu fa innawu laa yuutewu illa nafsa kooku yàqalul te alakul ku dul boppam ak ñi nga xam ne ñoo ko ciy jàppale ci waa këram wa bay bayti képp ku ko jàppale ci lool yow nag yaa alak sa bopp te yaa yàqal sa bopp kon lool la ku nekk juif yi daal di des ci li nga xam ne ci lañ newoon seen diine ñu nekk ci seen diine mu teg ci beneen point mu ne wa innahu laa yaxruju minhum ahadun illa bi idni muhammadin sallallahu alayhi wa mu ne te ñoom juif yi ci accord yi kenn ci ñoom du génn dëkk bi lu dul ci digalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax génn dem mooy il faut ñu am ci digal ndax boo demee noonu man mën nañu dem Quraysh bi ci noonu yi nga xam ne noonu julli ñi lañ ñu am ak ñoom ay accord ngir ñu dal seen kaw moo tax mu ne képp kuy génn wa innahu laa yaxruju di génn minhum ahadun illa bi idni muhammadin lu dul ci digalu sayyidina muhammad aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar xoolal al izza yàlla allahu akbar xoolal ñi ñu doon noggatu màkka yàlla indi madina ñuy teg xoola keroog saxiifa bi waa Quraysh bindoon tafoon ko ci kaaba gi euh, doon embargo waa banu ha yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi ko jàppale ci waa banu Haashim ak banul Muttalib ak jullit ñi xoolal jour boobu ñoo doon toog di bind te nag liñ doon bind ci tooñ la ñoo ñu doon tooñ yàlla def léegi ñuy bind waaye li ñuy bind fu ñu ko teg ci maaduti Allahu akbar toogatuñ ñu leen di dicté naan def leen lii mais léegi ñoom ñooy dicté ni mu demee waaye ñooñu ki koy def mooy kan xayru xalqillaa ki gën ci mbindee fi yàlla yi nga xam ne kooku yàlla moom la yónni rahmatan muy yërmande lil kon mu ne kenn ci juif du génn dëkk bi lu dul ci ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu ba pare mu wa inna ala alyahuudi nafaqatahum wa ala almuslimiina nafaqatahum wa inna baynahum an-nasra ala man xaaraba ahla haadihi as-saxiifa wa inna baynahum an-nusha wan-nasiha wal birra duna mu ne beneen point wa inna ala yahuudi nafaqatahum mu ne ci kaw nag ci ndoddu juif yi la nekk ci seen kaw nafaqatahum seenu seen dépense yi ñu war a def yi nga xam ne moo laal seen communauté loolu na loolu ñoom la war lépp loo xam ne par exemple luy rénover seen synagogue yi seen fi ñuy jaamoo yàlla ak tamit liy defar seen biir seen yi nga xam ne ñoom seen communauté ñoo koy def ah loolu nag ñoom la ñoom ci seen kaw la nekk ñoom ñooy chargé wu nan lañ koy defe waalal muslimiina nafaqatahum jullit ñi tamit yi jëm ci yi nga xam ne ñoom ci seeni mbiru bopp yi nga xam ne ñoom ñoomi neen la loolu tamit ci seen kaw la ñoom ñoo koy chargé wu ñoo koy dépensé ñoo ci génn li war duñ ne juif yi kaay leen ngeen def déedéet mu ne wa inna baynahum an-nasra ala man xaaraba ahla hadhihi as te ñoom muy jullit ñeeg juif yi ñoom ñépp seen diggante war na ci seen diggante dimbalante ci képp koo xam ne dafa xeex kenn ku bokk ci waa ci ñi bind kayit gii ñi d'accord ci kayit gii muy waa ahlul madina ñoom ñëpp muy juif yi jullit ñi bu dee dafa am ñu jóge ne comme li waxoon sànq di dal juif yi dafa war ci jullit ñu dimbali ñoon waaye tamit bu dee dafa am ñu jóge fële di dal ci jullit ñi juif yi dañu am obligation ñu dimbali ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñuy dal seen kaw waaye tamit mushrikuuna yi nga xam ne ñoo newoon foofu te mu bind ak ñoom ñooñu it ñu nekk ci jàmm képp ku nar dal seen kaw dañ leen di dimbali vice mu ne te nekk na seen diggante an nusha wan nasiha digg seen nekk na seen diggante mooy bon conseil ñuy conseil wante te yëwanalante di conseil wante di laayo biirante seen biir mooy ñi moom lii ñi bind lii minal mu'minina wal yahud ci juif yi jullit ñeek juif Ah, mu ne nag wa inna an-nasra lil mazlum ndimbal li nag ki ñu tooñ a ko moom moo xam juif la moo xam jullit la ki ñu tooñ daal moom la ñuy dimbali moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waa jooju ñëwoon ah, joteeg benn jullit joteeg benn juif waa ji am naa féq la woon sax mais comme que ci biti da doon waaye jullit walla moom jullit lañ koy jàpp mu ñëw joteeg juif bi ba pare tooñ juif bi ñëw ñu dem ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kalaame ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj leen naka la deme juif bi ne lii la deme ñu ne ko mu ne ko yow ni li mu wax noonu la deme mu ne ko waaw mu ne ko ah bu dee nii la deme nag juif bi moo am dëgg Allahu akbar pour wàll ne la moo tax mu ne wa inna nasra lil mazlum ki nga xam ne moom la ñuy dimbali lil mazlum mu ki ñu la dimbal moom ki ñu tooñ la nekk ci nag lu am solo boo xam ne pour habitant wu madina gi yépp lañ mu ne wa inna yasriba xaraamun jawfuha li ahli hadhihi saxifa mu ne Kanta Medina gii ñu nekk gii ñu nekk xaraamun jawfuha mooy intégrité dëkk bi daal di koy violer dafa xaraam ci képp ñi nga xam ne ñoo bokk accord yi nekk ci këyit gii muy jullit ñi ñooñu ñépp mu ne ñooñu ñooy euh, dafa xaraam yasrib gii ñu nekk mooy képp ku fi nar a jalgati def fi lu dul noonu loolu xaraam na ci képp koo xam ne bokk nga ci kayit gi muy jullit neeg juif yi ak ñi nga xam ne ñépp ñoo ko sëq mu ne wa innal jaara kan nafs ghayra mudaarin wala aathim mu ne wa innal jaara dëkkandoo kan nafsi day mel ni sa bopp day mel ni sa bopp lislaam loolu la jàngal ghayra mudaarin wala aasim doo lor kenn te doo tooñ kenn comme sa bopp ngay jàpp sa dëkkandoo léegi yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw bi mu defee lool mu teg ci leneen mu ne wa innahu maa kaana bayna ahli hadhihi saxiifati min xadathin aw istijaarin yuxaafu fasaaduhu fa innama raddahu ila allah wa ila muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ta ci biir accord yi ba léegi diggante jullit ñi juif yi ak ñi dëkke Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne de euh, li nga wa innahu ma kaana bayna ahli hadhihi as-sahifa min hadath li nga xam ne moo nekk ñi séq kayit gi ñépp yoo xamante ne daa am problème bu xew seen diggante mooy diggante jullit am problème bu am par exemple diggante ak jullite bu juif wala diggante ab juif akub jullit wala ñu am différent am xiiroog ngaayoo bu am seen diggante nan lañ koy deme surtout boo xam ne yu xaafu fasaadu ragal nañ ah mu daldi nag indi problème bu rëy boo xam ne day yàq lu bari ndax xeex yu bari ak yenn yu bari ci kii ab séeréer la bu tooñut keneen ab joolaa ñu joxe loolu moo ku nekk jàppal sa moroom mu ne loolu nag bu naree am bu amee ñu ragal ci lu mel noonu kan lañuy delloo mbir yi ngir mu àtte mu ne fa inna maraddahu ila allah kooku àtte bi dañ koy delloo buur yàlla wa ila muhammadin rasulillah ak seydina muhammad alayhi salatu wasalaam di ndawu yàlla moom mooy àtte loolu mu tegaat ci leneen mu ne wa innahu la tujaaru qurayshun wala man nasaraha wa inna baynahum an-nasra ala man dahama yathrib wa in daaw ila sulxin yusaalixuunahu wa yalbasuunahu fa innahum yusaalixuuna mu ne wa innahu laa tujaaru qurayshun wala man nasara ba léegi ci accord yi nga xam ne diggante jullit ñeeg juif yi ak ñi dëkk biir madinatul munawwara te du ñuy jullit yonent bi alayhi salaatu wasallam bind ne wa innahu te dëgg-dëgg laa tujaaru Quraysh kenn du fi yiir waa Quraysh mooy Quraysh ndax kat li ñu naan l'ami de ton waaye l'ennemi de ton ennemi kooku l'ennemi de ton ennemi sa ami lay doon mais l'ami de ton ennemi kooku sa ennemi lay doon mu ne kon nag Quraysh kenn du leen fi yiir kenn du leen am ak ñoom alliance ndax jàppale Quraysh comme ñu nekk biir euh, juif yi jàppale Quraysh day mel ni ndax Quraysh seen lépp te liñ koy gisee insha allah après <laughs> Allahu akbar dinañ gis ne gis nga Quraysh kuffaaru Quraysh yi pare wuñ de ñoom nga foog lii yonente mi alei satu salaam dem toog ñoom dañoo toog xoole di xoole noonu toog benn yoon mukk incha allah dinañ ñëw buñ ci accès bu yàngutu mu ne kon kenn du yiir Quraysh te kenn du am ak ñoom alliance waaye tamit noo seulement Quraysh mais képp kuy jàppale Quraysh kenn du ko yiir kenn du am ak moom xaar ma yàlla mu ne wa inna baynahum nasra diggante ñi am ñi nga xam mooy juif yeek jullit ñi ak ñi fi dëkk fii Yasrib nekk na ci seen kaw an nasra ñu dimbalante ci képp koo xam ne dafa dal ci kaw dëkk bii di Yasrib ñooñu nar a dal ci ñoom nag ci dëkk bi bu dee dañoo woote ñu nekk ay accord trêve ak li nga xam ne mooy jàmmoo ñépp a ciy ànd jàmmook ñoom kon loolu muy li am solo loo xamante ne ni moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi bind ah ginnaaw loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a rëy li ñëw ci saxiifa boobu ñu gis muy relation yi am diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñooy juif yi kon loolu gis nañu ko waaye wax nañ la ne du juif yi rek mais yéeféer yi nga xam ne polythéistes yooyu bi mu naan laa yu jiiru mushrikun maalan li quraysh wala nafsan mooy wala tujaaru quraysh wala man nasara na ci biir mu ne laa yu jiiru mushrikun maalan li quraysh wala nafsan mu ne benn mushrik benn yéeféer mooy ñeneen ñi nga xam ne arab yi nga xam dugguñoon ci di ci l'islam te ñoom ñu ngi woon ci seen di jaamuy xërëm mu ne ñooñ kenn ci ñoom du yiiral protéger waa Quraysh seen alal wala bakkan ak Quraysh it ñëw fii ñu koy protéger déedéet kon gis nañ li nga xam ne kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy contenu bi ci biir saxiifa boobu wax naa leen def na deux pages nag waaye lii mooy yi nga xam ne ñoo ci euh, gina feeñ te yii mooy li ci newoon ci biir euh, kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la def moom loolu bind ak yahuud yi ak li nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ne foofu mais diggante tamit jullit ñi lii la fa indi woon moom aleyhi salaatu wassalaam daal di koy euh, tëral diggante ñoom ngir relation yi nga xam ne moo war a am diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne duñuy julli waaw akbar ah lii am na solo euh, da gis ne kon tey jeexal nañ li jëm ci wàllu saxiifa boobu bari nag ay njàngat wax nañ la ne saxiifa bi du loo xam ne rek diggante jamono jooju la woon ba léegi nii day dox day régir entre relation jullit ñi am na yu bari yoo xam ne da ngay gis alxuraan dafa ñëw yi ko gin koo dëgëral yépp sax yi ci ëpp lu dul bi des ci wàll bi jëm ci wàllu li ñuy joxe ci wàllu xare yi waaye loolu dugguñ ci woon mooy ne ci kaw lii ci kaw lii ñu wax ci la ñuy gise ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawale li nga xam ne mooy ak dawlatul islaamiya muy euh, li nga xam ne mooy dëkkub jullit yii mooy ñeent ñett ñett piliers yi nga xam ne ku ko taxawee kooku la yàllay dimbali inna la nansura rusulana mu ne ñun dañuy ñooy dimbali suñu ndaw yi ak ñi leen gëm ci àddina bi ak bis bi nga xam ne ci la seede yi taxaw wa yawma taqumul ashhad te ñooñu lay suñu borom ne woon ñoom lay jàppandal ci kaw suuf alladina in makkannahum fil ardi aqaamu salaa buñ leen jàppandalee ci kaw suuf seen première souci mooy ñu taxawal julli moom la yonent bi alayhi salaatu salaam njëkk a def nga xam ne moom la jàkka di gën a symboliser muy taxawal iqaamatu salaa waaye ak a neexoon ñaata xoolal rek xoolal est-ce que ñun bi ñuy tabax képp koo xam ne ñun dinañu tabax ay dëkk di ci xalaat loolu joxoon naa la waxoon naa la ne li ñuy nettali ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moom loolu defoon Touba neewoon da doon wax ne Touba moom jàkk rek a fi xaj te mag ñi lool la woon dëkk ñu doon dem yépp jàkka ji moom jàkka ji moom ngay jëkk gi sax te moo tax sax ñuy wax mooy centre mbir lépp jàkka ji jàkka ji jàkk ji mais léegi est-ce que ñun ñu ngi def lool dinañ xalaat ay projet tabax ay sant tabax ay école tabax ay lycée mais jàkk bokkul foo xam ne bu julli jotee fu ñuy dajaloo di julli amul lépp ñu dàq ko teg ku fee au nom de la laïcité ala aar loolu ak rus épouser ñoo xam idée yoo xam ne ak doxalin yoo xam ne bokkuñoo ak yow dara danga nga ne jullit nga te ñoom ñi koy def te sos ko liy yéefir nga ne ñoom li ñuy doxal laay doxal suñu tabax yi de buñ ci doon boole loolu almasjid mooy premier pilier ci nooy tabax booy tabax dëkk mooy ni ñépp naka julli yi moom moom ngay tegaat ci raay bi aménager les horaires de telle façon que bu julli jotee ku nekk di nga mën a julli ji da ngay julli ji alladina in makkannaahum fil ardi aqaamu salaa ñi may jàppalee mooy ñi nga xamante ni bu ma leen jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaa dañuy taxawal julli mooy nekk seen première souci aménager horaire yépp ci administration bi heure ajjuma kenn du ko liggéey heure boobu kenn du ko liggéey bu tisbaar jotee ñu julli ji tàkkusaan jot ñu julli ji timis leen fa fekk gee leen fa fekk li ci des ñu régler ko seen biir seen koñ ñooñu loolu nag moo ko présenté muy jàkka ji mu taxoon masjiduhu alayhi salatu wassalam mooy premier pilier al alaqatu liñ la waxoon sànq relation entre jaam bi ak borom bi te boobu bu baaxee lépp baax waaye bu baaxul dara du baax waaye bi mu paree lool ci alayhi salatu wassalam pare lool mu teg relation nag diggante jullit ñi ci seen biir ndax fekk seen diggante ra taxul mënuñoo doxal li yàlla bëgg te yàlla dafa bëgg ñuy woote jëme ci diineem innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu loon a saxaaba yi dañ leen a yónni pourtant moom lañ yónni mais jullit bu ne dangaa war a xam ne mission yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci barkeem dañ la cee daggal moo tax mu ne dañ leen yónni mubashiriina ngeen di bëggale waaye yónnewuñ leen ngeen di teengal mbir yi di ko taral kon ndax doo nekk ci lu baax gis sa mbokk moo xam ne nga bëgg nga ko am nga yow un fifteen de mbëggeel goo am ci envers moom te lu baax li nga nekk doo ko yéen te mooy kaw suuf da'watul ibad woo jaami ila ila ibadati rabbil ardi was sama woo jaam yi leen ci jaamu ki nga xam ne mooy boroomu asamaan ak suuf loolu nag ñi koy def bu dee seen biir dañuy xiiroo ko ŋaayoo ku nekk jàpp sa moroom sab noon boobu du dox moo tax mu ñëw deuxième pilier bi nga xam ne képp koy taxawal bëgg société musulmane na nga ci liggéey mooy defaral diggante nit ñi rattaxalal seen diggante te bokk na ci yooyu nga def leen ay nga mbokkale leen ku nekk nga ne ko kii mooy sa njaati yow yow yaay sa yow kii mooy sa mbokkam yooyu mais ci seen biir ñoom nga teg yoo xamante ni day moo tax mu ne wa innal jaaraka nafs allahu akbar dëkkandoo comme sa bopp la ba nga xam ne dangeen di nekk benn symbiose am nga bëggal ko li nga bëggal sa bopp ngeen loo gis lu dul noonu ci moom boo koy wax mbëggeel gi ko koy waxee di ko laaya biir dina tax mu nangu ko du gis ne danga koy xas walla déet te tamit doo ko xas doo ko wax ci biir mbooloo yi danga koy woo nga ne ko sa yal na la yàlla dimbali yal na ñu yàlla gindi ñun ñaar ñépp waaye gis naa ne lii nii ak ngay lii ma gis ngay def euh, alxuraan de lii la wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la wax lii la jàngale nga xam ne lépp ci mbëggeel ak cofeel lay nekk bu loolu amee ba ñu nekk benn ci lañuy mën a nag nekk benn mën a doxal mission bi leen yàlla te moo tax deuxième pilier mooy rattaxal diggante biir jullit ñi moo tax jullit ñi xoolal tey suñu jamono yii li tax dara mënuñoo yëkkateendoo mënuñoo tegandoo ndax nekkuñ benn moo tax noon mu ne man nee duma ku tëb duma leen ahqaru ahlil ardi ñi gën a yées gën ci kaw suuf dañu leen di duma ndax la nekkuñ benn te yeneen suñu boroom waxoon na wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ngoy leen ñépp ci buumug yàlla ji te bu leen tàqale ko waaye ñii tàqale ko nañu ci diiney arabe ak diiney africain ci biir africain yi ak biir arabe yi diiney walla ñun tariixa sàngam ak waa ibaadu rahmaan walla nga ñëw ci loolu ñu def ay pàcc pàcc yu mag ci seen biir ñun salaf yi yéen ñi ci def yéen sunnit yi yéen yi ñu nekk ci noonu mel ni ba l'islam di taxaw jamonoy rayon maawam ci l'empire abbasside yooyu mel ni chiite ak sunnit amuñu woon bañoon a am est-ce que daa taxoon daa taxoon ñu bañ a ubbi Espagne déedéet waaye léegi fekk nekku ngeen loolu mooy mënuñu ko def ndax la dañoo diviser wu te boroom bi waxoon na ngeen mooy ci buum googu nekk benn ndax kat bés bu ngeen kiiwee bàyyeek fa tafshalu dangeen di yoon jox li Sayyid euh, euh, euh, bariwaan na lu ko alxaaji abd abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu doon nekk doon doon doon doon aaya yooyu nekk ci suuratul Anfaal bu leen tàqale ko ku nekk jaar feneen ndax bu ngeen ko demee da di yoon jox dangeen ngeen di ñàkk da ngeen di échouer wa tadhabu wa tadhhabu dootu ngeen nekkati benn ñépp leen di yàpp ñépp yàpp leen comme tey rek ñi gën yées ci kaw suuf ku ci jóg rek def sa coalition walla sa kii dem ci benn dëkk jullit duma bam nooy ñeneen jullit ñi sax di la jàppale nga dem ndax lan nekkuñu benn uxuwa goog yonent bi alayhi salaatu salaam taxawoon ba pare bindaat ko ci saxiifa ngir jàpp jullit ñépp xam ne benn lañ loolu amul moo tax ku tëb rek rëq seen digg moo tax lool muy deuxième pilier boo xam ne bu ñuy xalaat bëgg li newoon newaat fokk ginnaaw jàkka ginnaaw relation boobu ñu taxaw ci loolu waaye ginnaaw bu ñu paree lool àddina bi suñu boroom defuñu fi ñun rek moo ne maa leen bind fa minkum mu'minun wa minkum kaafir maa leen bind am na ci yéen ñoo xam ne ay ngëm dañoo gëm yàlla am ñoo xam ne ay yéeféer lañu moo tax àddina yàlla loolu la bëgg dafa bëgg yéeféer yi nekk ci kaw suuf bu ko bëggul loon du leen fendi léegi nag ñooñu ban relation ngay am ak ñoom en tant que jullit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal ñu koy jàngal def ko ci saxiifa bi entre ñoom ak ñi nga xamante ne ñooy yahuudi damm loosu képp koo xam ne kàcckat yi naan jullit ñi ñoom toleerawuñ nanguwuñu seen dëkk dëkk yi ku fa nekkul jullit dañ lay bundu xataal ba nga jóge fa loolu lu dëgg fekk ñu ngi respecté li nga xamante ne duñ leen xeex duñu jàppale ñu leen di xeex ñooñu dañu leen di bàyyi ci liñ nekk loolu moo tax xukmu euh, ahkaamu zimma bul boroom xam-xam yi téere yu a ci fiqh mais loolu lu rëy la même ci aqida sax ahkaamu ahli zimma lan mooy seen àtte loolu téere yu rëy la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi di jagleel ngir loolu ñi nga xam ne ay du ñuy jullit te dëkk ci dëkku jullit yi lan mooy seeni àtte lan mooy àtte yi yi nga xam ne moo moo aaju ci seeni mbir gis nañ lil yahuudi diinuhum wa lil mu'miniina diinuhum jullit ñi ñoo ngeeg seen diine juif yi ñu ngeeg seen diine mooy relation entre yii nag ñi ci des waaye loolu mooy fekk yéene gi respecté lool waaye gis nga ci biir nee bu ñu ko respecté wul nag dañuy dal ci seen kaw te loolu suuratul mumtahana ñëw leeralal ñu ko incha allah bu ñu àggee ci gën kii yooyu dinañ ci gën a dugg te mooy bu ñu gisee ci biir siira bi est-ce que juif yi respecté nañu li nga xam ne moom lañ d'accordoon nii wala déet. loolu bu ñu àggee ci biir dinañu gis naka la yonent bi alayhi salaatu wasallam ñoo xam ne ñu nit bu ñu bëggee lawoon lawoon amoon am ba léegi wala te ñu ñàkk ko mu ñëwaat fokk ñu jaar fii fokk jaar fii moo tax ñi nga xam ne ñoo yaraate jàngalekat yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoon waa ngi yoon waa ngi nii yonent bi alayhi salaatu wasallam ñu gis nañ ne mbir mi focaliser ci l'essentiel gis nga àddina bu yàqu bii ku nekk di def lu leen neex di sabotage yi bari ku nekk di def leen neex di saboter di saaga lu ñaaw lu ne lu gàkk lu ne ñu teg ci deru lislaam te tamit bu ñu waxantee dëgg mu am ay jullit ñoo xam ne li ñuy def teguwul ci yoon te loolu tamit fokk nga reconnaître ko ngir nga mën a doxal dara mooy mbir yi mooy li saxiifa bi wax léegi li yonent bi alayhi salaatu salaam wax te wa inna an-nasra ma'al mazlum ndimbal li mu ngi ànd ak ki ñu tooñ ak fu man di bokk na voilà li wax sànq waa ji ne ko ay la wën yëwan nag yow yaa tooñ juif mooy ne bari na jullit ñoo xamante ne nii ñoom li ñuy def ci turu l'islam du noonu waxuñ seeni yéene ndax kam muray muridin lil xayri lam yusib ñaate yoon ngay gis koo xam ne dafa namm jëm ci lu baax def lu baax waaye jotul lu baax lool li muy def far jurlu le ndax yéene rek ak xamaas ak ak ak ak daaru xadar yooyu rek doyul dafa ànd ak xam-xam dafa laaj xam-xam mbir yi moo tax bu dee nit ñee ngi yàq lool àddina bi jaxasoo noonu lu ne yow focaliser ci l'essentiel mooy xam-xam yar leen nit ñi ci xam-xam yar leen nit ñi ci xam-xam ndax bu ñu xamee loo loo léegi mbir yi change ndax yu bari ki nga xam ne mooy jóg di def ci turu diine même bu dee yéeneem baax nag mais mooy yim jaar baaxul kooku bu xamoon du def lool te nag problème bi ñoom am nañ ci part de responsabilité mais ñi yàlla boroom xam-xamu umma bi am nañ ci part de responsabilité ndax bu ñu toog rek naan gaa yi ñoo dox suñu digganteeg ñoom moyen de technologie yi xew léegi nañ leen fa fekk bu ñu toog rek di xoole di tele bi yàq mu ngi yàqu dëgg la pourquoi pas mënuñoo dajaloo soirée yi am ci télé yi clip yi film yi feuilleton yu bon yooyu nga toog en tant que chef religieux nga ñi ànd ak yow ñëpp bés boo ne woon da ngay taxawal tele taa nga soxla balaa jant bee so boo ko waxee ci suba balaa jant bee sol li ci jëm yépp li ci war yépp ñu dajale ko mais pourquoi pas yéen ngeen wàcc seen bopp ngeen dajaloo bañ koo teg ci affaire communautarisme man murit man tiijaan man xaadir man ibaad déedéet ne ngeen def ko lillah ngir yàlla ngeen am seen loolu leeral nit ñi te bañ koo teg ci loolu ay diway kii ci ñun la bokk mooy wax ngeen seet ñi seen ñi seen xam-xam leer ñu nekk ci fond mais ba léegi man de manuma laa citer boo xam télé wala rajo boo xam ne mu ngi joué loolu waxuma ay rajo communautariste nga xam ne euh, mbir yi daanaka ku bokkul ak ñoom doo leen mën a déglu ku bokkul ak ñoom sëriñ wala yooyu mënoo leen déglu yooyu taxul ñuy wax mooy mbir yi rajo l'islam lay tudd mu jeex pas loo xam ne day wane tur bi rek day wane ne da c'est ndax c'est connecté ndax loolu boo ko defee rek am na ñoo xam ne yow duñ la déglu te mbir yi nag l'islam dafa ñun dañu toll foo xam ne nekkuñ foofu yooyu bu dee moo nar a tax ba nit ñi duñu avancer julli ñu duñu avancé nañ ko teg fële ngeen jàngale gis nga yonent bi alayhi salaatu gisoon nañ ko ci phase mecquoise bi bi nga xam ne dañoo nekk ci néew gi doole comme ñun ni ñu ko nekk ci àddina bi ndax bu ñu bu ñu jaawale affaire yi lii yonent mi alayhi salaatu salaam di bind ak juif yi nii ak accords yi bi mu ñëwee Medina lii mu bind ñun àgguñu foofu ñun ay néew ju doole lañ il faut pas ñu jaawale situation yi boo nekkee situation néew doole ak situation am doole yemuñu ñun ñu ngi yem ci phase mecquoise lañu nekk ñun ñépp kaw suuf jullit ñi léegi nu ñuy def mooy nañu xool naka la yonent mi alayhi salaatu wasallam woon doon doxale foofu gisoon nañ ne ba duma yi mettee persécution yi rey jëw ba rey ay bakkan ba ñenn ñi daw dem Éthiopie ndax mënatuñ fee nekk mais lan la yonent mi alayhi salaatu dafa toog di xoole daarul arqam ibn abil arqam la dem muy jeune bu ndaw dem fa di fa dajale nga xam ne day dàq soupçon nit ñi duñ jàpp ne fii ak fu bari foofu ak bërëb bi mu ko defoon nga xam ne marché la woon dem yeeg dikk yi dafa bari kenn du soupçonné kuy dem ci marché ñu naan sawaay dafa la mu dem fa di fa leen fa dajale di leen jàngal seen diine di leen alimenter di alimenter seen ruux di alimenter seen ngëm yàlla mooy ak sa mbir yi ci njàngale neewul nañ jël ay armes xeex ak ñoom ndax loolu jariñul dara ndax boo ko defee après approprié wul dañ leen di faagaagal mu jeex te li ngeen bëggoon du am mu ak mbir mi ci jàngale fii daari al arqam ibni abil arqam radiyallahu taala anhu wa arda leen fa di leen jàngal waxyi rabbihi alayhi salaatu wassalaam alxuraanu boroomam jàpp leen di leen former di leen former ba bés bi nga xam ne ci la leen nag léegi jóg leen génn seen alal yi génn seen njaboot yi génn seen moomeel yi génn seen dëkk yi nga xam ne moom dëkk bi nga xam ne moom ngeen mas a xam moom ngeen mas a miin ilaa Yasrib ñu mën a dem def loolu sans réticence avant loolu dem leen Éthiopie ñu dem Éthiopie bàyyi doom ginnaaw bàyyi bàyyi bàyyi yaay bàyyi lépp bàyyi am am bàyyi man-man bàyyi lépp sa ginnaaw nga man ko ndax lan ñoom am na lum defoon ci lool ndax lan dafa accès woon ci njàngale tarbiya d'abord ñun nañu def lool coow li baru jaru ko ku nekk di wooti di xëcc sa côté jaru ko yow kay defal li la war rek mooy leeral leen mbir yi banaliser leen mbir yi mooy divulguer leen ko xam-xam na na na dafa war a nekk loo xam ne c'est accessible du ay loo xam ne clergé bee ko yor déedéet ndax nit moom jullit bu amee xam-xam rek buy xam di libre kenn ginu la ëpp liberté boroom xam-xam kenn ginu ko ëpp liberté non moom day féex libre kenn ginu ko ëpp xam-xam buy jëfe xam-xamam ngir yàlla mais jàngale leen mu ngeen demee ba ci biir ñooñu ngeen yar xoola famille bu nekk bu defoon lool wala li ëpp ci famille yi buñ defoon lool accès ci loolu mettre l'axe ci loolu centrer mbir yi ci affaire ci loolu muy yar yar ak tarbiya bu baax bi yar jàngale kër yu bari def ko ñooñu bu ñu génnee bu ñu soxlaa jàkka kenn du leen ko bañal buñ nee ñun fi ñuy liggéey nag mënuñu nekk liggéey foo xam ne bu julli jotee duñu ko man ñu utal leen ko ba li nga xam ne alladina in makkannaahum fi ardi aqaamu salaa ñu taxawe waaye wa aatawu zaka ginnaaw loolu ñu joxe azaka mooy deuxième relation bi mbokkoo gi azaka ji koo koy jox sa mbokk nga koy jox moo tax mu ne jullit ñi la war seen dépense alal muslimiina nafaqatuhum seen dépense yi war seen biir seen diggante ñoom la war aqaamu wa aatawu zaka ñuy joxe azaka wa amaru bil ma'ruf ñuy digle lu baax njekk wa nahaw ñuy tere li nga xam ne mooy safaan loolu bu ngeen ko defee loolu bu ngeen ko defee relation après ñi ci des day néew day leer ñi dul jullit ngeen am relation buur yàlla daal leen nekk jàppalal leen loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam taxawal ci accords yi mu def ak juif yi def tamit diggante biir jullit ñi seen biir muy saxiifatul madina gën a siiwe loolu euh, moom lañ gis tey xam naa kon tey dañuy yem foofu incha allahu taala bii di ñëw ñu continuer ba léegi ci li nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci première année bi foofu bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gàddaay gi biir madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam kon gis nañu li nga xam ne mooy pilier wu li taxawal dawla islaamiya boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñu résumer ko mooy jàkka relation diggante nit ke jàmm waaye mu aaxaat ji ak accords yi mu bind diggante jullit ñi muy yéwénal diggante biir jullit ñi du daal di koy rattaxal ak bu mujj bi mooy relation entre jullit ñi ak ñi ci biti mooy relation diplomatique muy li nga xam ne yooyu euh, affaire étrangère ak yu mel noonu ak kii diplomatie bi loolu mooy li nga xam ne mooy loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy ba léegi moo xew biir citoyens yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ñoom te bokkuñu ci ñoom waaye tamit ak ñi nga xam ne bitim réew lañ nekk yan relation lañu am ñoom yooyu yëpp yonent mi alayhi salaatu salaam jàngal nañu ko ci saxiifa bi muy saxiifatul madina comme li imaam ni Isxaaq ne moom moom la bindoon diggante jullit ñi waaye ak yahuud yi chartal ak ñoom loolu moom lañ gis kon bii di ñëw insha allah ñu àggale kon ci xew-xew yi xew ba léegi ci première année boobu ak ak ci njëkk yi yonent bi alayhi salaatu teg gis nañ kon jàkk ji la njëkkate ginnaaw gi di mbokkalante diggante julli ni ginnaaw gi mu bokk def ay accord ak juif yi léegi lan tegu loolu la ñuy gis insha allah ci jataay yii di ñëw wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in